wala suuratu tawl ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa qaala alladii aamana yaa qawmi innii yaxaafu alaykum mithla yawmil ahzaab mithla da'bi qawmi nuuhin wa 'aadin wa thamuuda walladiina min ba'dihim wa maa allaahu yuriidu zulman lil 'ibaad kon suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne wa qaala fira qaala alladi aaman bi nga xamante ne nii ci la firawna jóg ginnaaw ba mu'minu aali firawna waa jëggamoon te bokkoon ci ay ñoñam wax ne leen ndax dangeen di faat koo xam ne waxul lu dul ne borom bee sama boroom ba ni mu jeexee firawna nag wax li muy wax ne man daal dama leen a junju daal xalaat bi ma foog ne moom mooy doxal mbir yi te tamit ju ma leen gindiw ma leen lu dul ci yoonu njub bi waaja jógaat ne wa qaala alladhi gis nga mooy discussion la boo xam ne tiaagara Firawna li muy nekk dictateur bu mag mooy ne xamoon na tamit waxtaan te wax naa la mooy gisoo kenn daggul sa boroom kii day wax toog keneen ki bàyyi bam daaneel mu jóg wax wa qaala alladhi waa ji nga xamante ne moo gëm ca mu'min waali firawna radiyallahu anhu jóg ne yaa qawmi yéen samay ñoñ inni man mii kat ci turam nag dañ cee wuute ñii naa ngi naan Habib la tudd ñeneen wax yeneeni tur wallahu taala alam ay daalika kan borom bi moo gën a xam lu tur yooyu yëpp ban moo ci newoon waaye daal moo mu ne yaa qawmi yéen samay ñoñ inni man mii kat axaafu aleykum damay ragal di leen tiital ci seen kaw mu dal leen mbugal mu mel ni mis la mu mel nii yawmil ahzaabi bés yi nga xamante ne moo dal kuréel yi nga xam ne ñoo doon weddi borom bi tabaaraka wa taala te jiitu woon leen fi misla mel ni ñu ne ko ñooñu kuréel yooyu ñooy ñan mu ne misla da bi qawmi nuuhin mel ni la xam ne mbugal ma daloon waa kër yonente yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam wa aadin ak ku mbugal ma nga xam ne moo daloon waa kër aad waa kër yonente yàlla huud alayhi salaatu wassalaam wa samuuda ak mbugal ma nga xamante ne nii moo daloon waa kër yonente yàlla saalihu di waa samuud walladina min baadihim ak mbooloo yi nga xamante ne nii jaaroon nañ fi te ñëwoon nañ ci kaw suuf ginnaaw ñii ma leen limal damay ragal la leen daloon dal leen de wamallaahu te boroom bi nekku fi nag du nekk kuy nammu zulman ak tooñ lil ibaadi ñeel jaam yi mooy borom bi du tooñ benn jaam wa yaa qawmi yéen samay ñoñ mu'min waali firawna mooy wax di aji ngëm yàlla ji ne woon ci waa kër firawna ci assemblée bi firawna dajale nit ñi di waxtaan ak ñoom radiyallahu an mu'min waali firawn mu ne wa yaa qawmi yéen samay ñoñ inni man mii kat axaafu aleykum yawma tanaad mu ne man kat damay ragal ci yéen mooy mbugul la nga xamante ne nii mooy taru bés ba nga xamante ne nii bés la boo xamante ne nii woote ga mooy bésug woote wante bala de muy yawmal qiyaam <clears throat> nga xamante ne nii waa àjjana dañ fay nekk di woo waa safara waa safara di woo waa àjjana comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi tabaraka wa taala leerale ci suuratul araf dinañu ko gis inchaa allahu taala waaye it ña war a jëm àjjana ña war a texe dañ leen di woo ngir yóbbu leen ca texe ga waaye ñi nga xam ne ñoo war a texe di dañ leen di woo ngir leen ca texe di ga kon muy yawma tanaat bés boobu boole nga xam ne mooy bés bu woote ga dee yawmal qiyaam la yow ma bés ma nga xamante ne nii tuwallu na ci ngeen di wane gannaaw képp koo xam ne defu wadu baax dee na ci ngeen di du mooyu na wane gannaaw maalakum min allahi min aasim bu koroogee de moom moom amul kenn koo xamante ne nii man nee na leen fagal mbugal mi nga xamante ne nii moom la leen borom bi tabaaraka wa taala nara teg bu dee na gëmu ngeen ko woon de waman yudlilillaa képp nag koo xam ne borom bi seetaan na ko mu sànku fama lahu min haad kooku na ko leer ne amul kenn koo xamante ne nii moo koy gindi suñu borom nag teg ne waqal walaqad jaakum yuusufu min qablu bilbayinaati fama ziltum fi shakkin mimma jaakum bi mu ne walaqad jaakum te dikkaloon na leen yéen ñi waa Égypte yuusufu muy yonente Yàlla yuusuf alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne nii newoon na Égypte doon leen woo min qablu lu jiitu seydinaa Muusaa mii nekkoon na fi doon leen woo di leen jëme ci shahaadatu an laa ilaha illa allah di leen ju di leen woo ci li nga xamante ne nii mooy shahaadatu mooy ne di seede ne an laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ku borom bi tabaaraka wa taala kon moom dikkaloon na leen bil bayyinaati ci yu leer ya indil leen ay lay yu leer ay ay laaya yu leer ay mu'jizaat yoo xamante ne ay miracle yu leer waaye fa ma ziltum masu ngeen woon a dañ fii shakkin min ma mooy dañ woon ngeen nekk laa di sikki sàkk leen indiloon ndax ñu bari ci yéen gëmu ngeen ko woon hatta ida halak ba ni nga xamante ne nii ci la aaj mooy ci la faatu nag halaka bii mooy halaka ci arab mooy faatu tekkiwul alku dee hatta ida halak ba ni nga xamante ne nii moom ci la faatu seydina yuusuf moo mala alayhi salaatu wassalaam qultum ci ngeen wax ne lan yab'atha allahu min ba'dihi rasula ne borom di tabaaraka wa taala ne moom daanaka moom du moom dootul yónneeti ginnaaw moom mii dootul yónneeti benn ndaw te ñoom ñiy wax lii kat dañ ko gëmul woon sax mooy ne moom ba muy woote déggoo ñu ne yéen masu ngeen woon a deñ di nekk ci sikki sàkk ca lu leen doon wootee léegi ba mu génnee àddina ñu ne ah borom bi sax kenn la dul yónneeti ginnaaw moom nii rasulanam ndaw mu ne kadhalika naka ñoon ne yu naka nii yu dillu lay lay bàyyee mu sànku allahu borom bi tabaraka wa taala man ka nga xam ne huwa moom musrifun daa nekk koo xam ne ku ëppal ci boppam la nekk koo xamante ne bokkaale borom bi tabaraka wa taala la lay def murtaabu nekk koo xamante ne nii aji sikki sàkk la mu ne alladina gaayooyu mooy ñan mu ne alladina yujaadiluuna fi ayatillah mooy ñi nga xamante ne nii dañuy dàgge ci laayaay borom bi tabaaraka wa taala bi xayri sultaanin ataahum ci loo xam ne nag ñu ko ci benn preuve amuñu benn lay wu leer boo xam ne wu leen dikkal la de suñu borom ne kabururi na maqtanam sànju am mer indallahi fuy tukkee fa borom bi tabaaraka wa taala di leen dal ñoom ñoo ñële wa indalladina amanu waaye it ñooy rëy na sànju ak mer mi nga xamante ne nii kamit way ngëm yàlla yi moom lañuy am ci kaw ñi nga xam ne ñoo mel nii de kadhalika mu ne naka nii rek yatba'u lay kaste allahu boroom bi tabaaraka wa ta'ala ala kulli qalbin ci bépp xol boo xam ne mu mutakabbirin mooy xolub koo xam ne day rëy rëylu jabbaarin nekk ci kaw suuf mel ni di jaay ne moom moom moom nit ñi di ngand ngandloo ko rëy rëyloo mu ne nag wa qaala firawnu bi waa ji waxee lool nag firawnu nag daal di jóg wax ne yaa haamaanu léegi nag moom mu ne yaa haamaanu i yow haamaan du waxoon nañ la fan yéle kene moom mii bi ñuy gis saar bi kene Seydina Muusaa mii dañ ko yónni woon ci kan Firawna ak kan mooy ci laayab ñaar fukk bi ak ñeent dane moom moo yónni seydinaa muusa ilaa firawna ci firawna wa haamaan ak haamaana wa qaaruun ak qaaruun waxoon nañ la haamaan moo doon ki nga xam ne bras droitam bras la ne woon équivalent wu premier ministre am léegi nag daal bi mu demee noon firawna daal di wax ci biir mbooloo mi mu yaa haamaanu e sama bras droit eh yow sama premier ministre bi nga xam ne yaa war a doxe li nga xam ne man mii na mooy sama namm namm yi yaa ko war di jëmmal mu ne ko yaa Haamaanu eh yow Haamaan ibni lii sarha tabaxal ma benn ngénni boo xamante ni nii bu mag a mag a mag a mag benn tuur boo xamante ne nii bu kawe kawe kawe tabax bu rëy laalli bu ko defee man mii abluwul asbaaba mu ko defee ma yéeg ci tuur ba nag yéeg ca kaw étage yu mag ya bu ko defee ma ma ma daal di jote ya nga xam ne yoon ya nga xam ne ñoo may yóbbu fan ci asamaan asbaaba samawaati yi la nga xamante ne nii mooy yoon asamaan ya bu ko defee nga defal ma bu kawe boo xam ne day dem ba ca niir yi ma man faa dem fa attali'a ila fa attali'a ilaahi mu ila ilaahi Muusa bu ko defee ma yëddu xool ilaa ilaa ilaahi muusa jëme ci yàllaay muusa ji alayhi salaam dim naan ñu moo ko yónni wa inni taman firawna kat la azunnuhu kaadiba man mii sax jàpp naa ne muusa mii sax moom li muy wax nii du dëgg mooy la adunnu bi mooy loolu la gëm de këne moom waxul dëgg de waaye tabaxal ma rek bu ko defee nee na yàllaam ji moom daal ma yéeg ca kaw daal di koy xool nan la mel ak mooy kan ba xam mu ne suñu boroom ne wa kadhalika naka nii zuyyina lañu taarale li firawna ñeel firawna buurub Égypte suu amalihi ñaaw jëf ñaaw jëfam gi mu ne woon ci kaw suuf wa suddaani sabili ñu daal di koy dëddale yoonu njub wi de wamaa kaydu firawna te nag pexey firawna